billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wa salaatu wa salaamu ala al-mabuusi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa Muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin amma ba'd fa yaquulu al-imaamu al-haafidu al-hujjatu Abu Zakariyaa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 alxaadi wa sittiin wa sab'iin wa sab'iin ba'da al-mi'atayn wa an ibni Mas'uud radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu utiya bi rajulin faqiila lahu haadaa fulaanun taqturu lihyatuhu xamran faqaala innaa qad nuhiinaa ani tajassus walaakin in yadhar lanaa shay'un na'xudu bihi hadiisun sahiih rawaahu abuu daawuud bi-isnaadin alaa sharti al-buxaari wa muslim rahmatullaahi alal jamii' kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a moo di hadis bi di hadis mille cinq cent soixante deux non mille cinq cent soixante douze voilà. suñu jotaay di ñu génn walillahi alhamdu wal minna xadis liñ gisa woon ci suñu chapitre bi di chapitre deux cent soixante an at-tajassus wa at-tasammu' li man yakrahu istimaa di wax xaraam bu mu xaraam bunt bii di tere buñ tere aaye nit ki di di espionné di déglu kàddu ñoo xamante ne bëgguñ woon nga déglu waaw euh, xadis biñ mujj woon gis moo doon xadis mille cinq cent soixante onze mu ne woon wa an Muawiyata te mu ngi jële ci Seydina Muawiya radiyallahu anhu annahu qaala mu ne neen sami'tu dégg naa rasulallahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu mu ne innaka in ittaba'ta awratil muslimina afsadtahum aw kidta an tufsidahum walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis xadiis bu mujj bi nga xam ne mooy ñaareel bi ndax ñaari xadiis kese la fii non ñaareel <laughs> voilà ñetteel bi ndax ñetti xadiis la fi al imaam al xaafidu nawawi indi woon muy xadiis bi mu ne wa an ibni Mas'ud ne mu ngi jële ci doomi Mas'ud bi di Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib radiyallahu anhu annahu kana moom utiya indil nañ ko bi rajulin ci benn góor benn waay ndax dangay xam ne Ibn Mas'ud juge la woon en même temps Seydina Omar moo ko boon Kuufa mu yoroon baytu maal waaye tamit da doon àtte nit ñi léeg-léeg bu dee dañoo am différent ñëw daal di koy ñoom ñoom Abu Muusaa al-Ash'ari ñoo fa newoon radiyallahu anhum léegi ñoo dil ko benn waay boo xamante ni nii qiila lahu ñu ne ko nag hada fulaan ñu ne ko kii de mooy un tel mooy diw taquru mu ngay rot mu ngay siit di toq lexyatuhu alhamdulillah mooy lexya karaw si kimba mu ngay siit xamran ci sàngara fa qaala ibn Mas'ud ne radiyallahu anhu inna ñun saxaaba yonent bi alayhi salaam qad tere nañ ani tajassus bi rajul di espionner nit ñi loolu de tere nañ ko ko xam nañ ñu ko tere boo yeneen saa sallam ki leen ko tere kam moo ñu ko tere ñun ilaa yow mit ji ci wala tajassasu hadith yi gisoo bu njëkk bi ci bunt bi mu ne walakin waaye in yazhar lana shay'un bu ñu dara feeñee de loo xam ne nag dafa ñëw yëdduwuñu ko ñu ko seetuwuñu ko cherché wuñu ko demuñu fuyu waaye mu ñëw nag ba suñu kanam nag ne këtt jonn nag ne jonn nag feeñ ah loo xam ne nag safaan la waaye ah du noonu waaye nit ki bu feeñ ci suñu kanam nag na xudu bi loolu moom dinañ ko ko jàppe waaw waaw mooy ci loolu la ñuy doxale mooy lii mooy lan al hukmu li zahir li ñuy àtte woo mooy li feeñ wallahu yatawalla sarair borom bi mooy méngoo mooy ki nga xam ne mooy chargé wu yi nëbbu yi la nit di def néegam man sama yoon newu ci waaye bu génnee néegam nag ñëw ci pénc bi def ko lu ne fàng nag l'islam teg ci ay daan bu boobaa nag dinañ ko jàppe nag teg ko daan yi bu dee conditions yi réunir ko mu ne xadiis bii mu ne xadiisun saxiix comme niñ génn fële ci bi ñu génn mu ne xadis bu wér la rawaahu solo na ko Abu Daawud al imaam Abu Daawud rahimahullah mi solo woon xadis bële bi isnaadin ci càllale goo xam ne ala sharti mu ngi ci kaw góor yi ngay fekk ci Sahih imaam Buxaari yi ak Muslim ñoom nga fiy fekk loolu mooy shart loolu la rek sart ba diir nga am condition boo xam ne non mooy góor ñi ngay fekk fii ci xadis bi bu ñuy gis Sahih bi ñoom ngay fekk ci Sahih imaam Buxaari yi ak Sahih imaam Muslim Muslim Abul Husayn rahmatullah alal jami' léegi laaj bu njëkk bi mooy que imaam kese moo ko solo ñu ne la est-ce que comme hadith sayna Muawiya bële moom kese moo ci wéete ci seen diggante hadith sayna Abu Umaama la fa teg dooru indi bi ci buntu biñ gisoon bi weesu awwalu kitaabul adab baabun fi nahyi ani tajassus te boobu bii nii mooy bu mujj ci buntu boobu ñetti hadith la bi ci jiitu mooy hadith sayna Muawiya bi radiyallahu anhu mu teg ci hadith sayna euh, euh, ci Abu Umaama Sudayy Ajlan après teg ci hadith Abdallah ibn Mas'ud bi rahimahullah radiyallahu anhu kon mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba imam Abu Dawud rahimahullah mu ne haddathana nettal nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah gane àddina 159 génn àddina 235 imam Muslim nag moo ëpp lu mu solo ci ñoom ko ñoom imam al-Bukhari ñoom imam Abu Dawud ak ñooñu ci moom rahimahullah qaala mu ne haddathana Abu Muawiya mu ne nettal Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi rahimahullahu ta'ala gane àddina 113 génn àddina li nga xam ne mooy 194 nga xam ne ñi ñëpp ñu ngi ci sahih yi an al-A'mash mu jëlee ci al-A'mash ci Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili Abu Muhammad al-Kufi at-Tabaristani al-asl gane àddina l'an 61 génn ci li a dëgër rahmatullah alayhi an Zayd ibn Wahb al-Mukhadram muy Zayd ibn Wahb al-Juhani Abu Sulayman al-Hamadani al-Kufi fekk na jamono Yonent bi alayhi salaam ne fekk ko moom nii moo demoon ci hadith bi ne Sahih Imam al ne damaa dem Rabada fekk fa Abu Dharr ma ne ko mais Abu Dar looy def fii voilà mu nettali nettali Seydina Abu Dar ba ne daa amoon euh, wuute daal ndax Saam ne woon ak Muawiya Seydina Usman woowu ko mu ñëw mu ne ko nag euh, mu déglu ko moom mu wax version wam ginnaaw bi Muawiya radiyallahu anhu waxoon woon version mu ne ko léegi defal boo bu fa demaat ay da ngeen di wuute rek léegi seetal bu la soobee in shi'ta tanahayta nga dandu waaye bul sori Medina Abu Dar ne loolu moo ma fi indi buñ ma digaloon sax même buñ defoon abdan habashi jiite ma sax dinaa dégg dinaa toog voilà te soxnaam si nee woon na képp ku nekk Seydina Ousmane moo exilé boroom këram Abu Dar waxoo dëgg beneen Abu Dar li Medina waxu yeneen saa salaam la moo nekkoon idaa balagal bunyaanu sal'an fakhruj minha bu dëkk di yokk di yokk ba ak si salaa montagne boobu nga xam ne fa la xandak nekk moo xolewoo xandak na nga génn dëkk bi loolu moo ko génn mais pas Seydina Usmaan moo ko génn loolu di dàq waxu caaxaankat yi ak kàcckat yi nga xam ne ñoo naan moo ko teg ay daan naka noon Ibnu Mas'ud nii loolu lañ doon wax ci moom ñaan Seydina Usmaan da ko doon toroxal di ko fii loolu nekk ay kàcc yoo xamante ne wal iyaadu wallahi billah kon Zayd ibn Wahb euh, euh, euh, muxadram la moom moo nettali woon loolu jamono yeneen saa salaam waaye euh, euh, moom jotu koo gis Abu Sulaymaan al-Juhani al-Hamadani rahmatullah alayhi génn àddina la 96 am na sax ñu wax ba 82 wallahu ta'ala a'lam annahu qaala mu ne utiya Ibn Mas'ud mu ne dañoo dikkal Ibn Mas'ud indil ko fa qiila ñu ne ko hada fulanun taqturu lihyatuhu xamra fa qaala abdullah radiyallahu anhu inna qad nuhiina an at-tajassus walakin in yadhar lana shay'un na'khudh bihi voilà kon loolu la wallahu ta'ala a'lam kon loolu lu leer la eh, kon lii mooy xadis bi nii la ko al imaam al haafiz eh, eh, as-Sijistaani di Abu Daawuud daal di indi léegi nag laaj bi ginnaaw ginnaaw kon taxriij bi mooy ana lëkkaaleem suñu bunt ñu ne la leer na mooy bunt bi nga xam ne dañuy wane ne tere bu ñu tere mooy di espionner nit ñi waaw mooy Sayyid Ibn Mas'ud ni'mat taalibu ah waaye neex ma avant al muallim alayhi salaatu wassalaam est-ce jàngalekat bi waaye est ci nga xam ne mooy taalibe bi waaw ci ñun moom ñu bari jàngale ñu neen saa saam ñu bari ci ñun ak seen ci ñun waaye la Sayyidatu Aisha waxoon taalibe ba moo ci ne yow mbaa nekkoo li ngay li ngay laaj yëpp loo ci jëfe tee ngeen a bàyyi di dajale layu yàlla yi ci seen kaw yu bari accident yi mais lan lañu appliqué Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dañ ko wëndil benn waay boo xam ne ñu ne ko kii mooy diw waaw lex yi nag ñu ne ko lex yi mu ngi siit ak kii de kii ci kin bi mu ngi siit ak sàngara ah mu xool gis loolu mu ne ah inna qad nuhiina ani tajassus mooy xaw ma lu ngeen def bënd ko de waaye ñun moom tere nañ ñu ñuy rajo nit ñi di leen espionner di dem di leen yëddu di xool loo xam ne lu baaxul lu newul di ko toxal loolu moom tere nañ ñu ñu leen ko teree comme liñ la wax sànq lañ di ko laa ba ilaa yawmi diin laa tajas wala tajassasu wala tahassasu waaye nag walaa walakin in yazhar lana shay'un waaye nag bu dara nag feeñee ci ñun nag dinañ loolu la ñuy jàpp ndax bi bihi voilà moom lañ ci jàpp bu boobaa nag li ñu yàlla digal nag bu dee lu war a teg pet ah lépp feeñ mu leer bu boobaa nag ñu teg ko waaye nag duñ dem di chercher les moutons noirs partout di wër naan waaye dugg leen ci kër nit ñi dee leen bett bàyyi leen bañ téere ngeen sotti seen kaw nit ñi seen kaw kër gi di xool lan lañ nekk déedéet loolu dafa xaraam loolu dafa xaraam amul yaay gouverneur amoo droit def loolu lu dul ci ñoo xamante nii mooy riba gu rëy bi leen dugg ñoo xam ne suy yu rëy yoo xamante ne seen doxalin amaana ñu ngi waajal ay attentat wala yu mel noonu di waajal yu mel noonu tamit ah, seen doxalin tax yu mel noonu ñu war a vérifier lool doo bàyyi nag ba mu xew nga naan ah dañ ñoo tere woon lool déedéet moo tax yii yëpp day xaram waaye bu dee ne maslaha moo ëpp doole loolu dañuy wër parce que bu ñu bàyyee dañoo teg boobu fenn rey nit ñu bari nag léegi lu ñuy wax est-ce lool boo gën a garaaw wala doon ne lool mooy lële xaraamoon na waaye bu maslaha shar'iyya bu gën a féete kaw intérêt général boo xam ne sécurité publique moo a boobaa yooyu yëpp day dagal moo tax ay métier la yoo xam ne yu ñuy cadre la waaw yooyu waxoon nañ ci bi ñuy gis xadiisu Seydina Xudayfa boobu nga xam ne moom la doon wax naan laa yarfurul jannata nammaam yeneen saa salaam nee na du dugg àjjana koo xam ne ab rambaaj la yooyu yëpp waxoon nañ ci foofu wax yooyu nag mooy ñëwaat fii rek wallahu taala alam kon lii lu ama am solo la di tere li nga xamante ne mooy di yëddu nit ñi voilà Ibn Mas'ud xamal loolu man moom xaw ma bu ko defee bu dee taalibe yi kii dañ koo tegal plan ba jàpp ko wala boog dañ ko yëddu indi ko loolu lu ñu tere la waaye nag comme que li ñëw nag ba feeñ loolu lool lañuy ñuy àttee voilà képp koo xamante ne nii daal la ngay def yaa ngi tëju sa néeg di ko def wala en cachette wala loo xam ne yëguñu la loolu suñu yoon nawu ci mais nag boo ko génnee ci mbedd mi nag lépp loo xam ne moom la borom bi wax ni teg ko képp ko def loolu ah bu boobaa nag dinañ la ko teg wallahu ta'ala a'lam al-Haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu jeexal buntu boobu mu dugg nag ci beneen buntu muy chapitre deux cent soixante-douze al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne baabu nahyi an zanni suu'i bil muslimiin min ghayri daruura mu ne baabu bunt ba léegi yii yëpp ay mbir lañu ñu xaraamal tere bëgg diggante jullit ñi muy ratax te bañ yàqute bëggee dugg mu ne baabu buntu an nahyi tere aaye an an zanni suu'i ci njort bu ñaaw bil muslimiin ci way wommatul yi min ghayri daruura loo xam ne lor waralu ko te mooy comme doon wax sànq waaw bu dee sécurité publique sécurité générale intérieure moo ci kii moom ak yoo xamante ne nii loolu nag il faut ñoom ñu def loo xam ne ci biti indi doy wane ne ñii ñu ngi waajal yàq réew mi wala am lu ñu def bu boobaa nag dees na ko seet waaw bu boobaa nag dees topp ko nag waaw mu ne qaala allahu taala mu commencé li nga xamante ne mooy laaya mu ne borom bi nee na mu indiwaat aaya lii yëpp suuratul Hujuraat moo taxoon ma la doon wax loolu boo ko jàppee loolu lépp borom bi da koo wax ngir lan diggante yi di sell di baax lim na innamal mu'minuuna ixwa faslihu bayna axawaykum mën a nekk mu ne mu ndiwaat aaya douze boobu nga xam ne moom lañ gis ci buntu yi mu ne qaala allahu taala yaa ayyuha alladina aamanu ijtanibu kasiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm suuratul hujuraat aaya douze mu ne borom bi nga xam ne moo kawe ta ak kaweem tab jógewul ci ak yiig de nee na allahu akbar waaw mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen nga xam ne yéen a gëm di dëggal ijtanibu moytandiku leen waaw méfiez-vous waaw waaw waaw évitez waaw moytandiku leen kasiiran min az lu bari ci ay njort je pense que waaw je yaakaar que su nangam moytandiku leen yooyu waaw loolu moytandiku leen inna ba'da az-zanni waaw ndax lenn ci yooyu seen njortu yooyu ismu bàkkaar la kon borom bi artu nañu waaw te day mbir la yoo xam ne mooy li ñu waxoon rek moo kuy naan di moo kuy naan dañoo xaw a niroo gis nga boo ko tàmbalee pour nga arrêté ko moo espionné ci espionné yem yàlla xam na ne nit ki am na ñoo xam dañuy xam ne lii ñuy def baaxul waaw du ne dañoo bon rek bëgg lu bon rek ñu koy def mais dañuy dem bu bëgg koo baax mais dafa mel ni daa am lu leen ciy jañ saa buñ jëlee décision am na parce que seen faiblesse su bakkan seen bakkan bi nga xam ne am amaara bi suu bi leen noot waaw waaye ak saytaane mi nga xam ne istahwadha alayhim ash-shaytaan waaw fa ansaahum dhikrallah mu fàttaliku la mu fàttaloo leen tudd yàlla mi xaraamal loolu jamono dañ koy def muy justifier ci xelam naan waaw moom waaw loolu waaye lii bu boobaa loolu day war a mën a nekk loolu saytaane la koy wax waaw bu boobaa nag nga bokk ci xaasiruuna wal iyaadu billah lenn ci njort yi bàkkaar la lu bari ci njort yi bari mooy tëdd ko leen boo ko tànnee ngeen nga détaché wu lu jafe la illaa man rahima lu dul ko sa borom yërëm kon nag aaya bi leer na di wane ne ah zann suu'i ñaaw ñaaw njort ci jullit ñi waaw koo leen gise am ñaaw njort ju ñoom ku ñu nekkul nga jàpp ne ñu nga def lu dul noonu ci loo xam ne tegoo ko fen du lor ko waral léegi nag mu indi fi xadiis yoo xam ne mooy xadiisu imaam muslim bu gudd bi mu fi indi woon te gisoon ko tam nekk waan abi hurayra chapitre deux cent soixante onze anna rasulallah sallallahu alayhi wasallam qaal iyyakum wa dhann moom la indiwaat fi mooy xadis mille cinq cent soixante-treize mu ne waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala iyyaakum waz-zann fa inna az-zanna akdhabul hadiis muttafaqun alayhi hadis bi rek la fi indi te romb na comme niñ la ko waxe léegi ne imaam indi woon na ko sànq muy mille cinq cent soixante dix rek gisoon nañ walillahi alhamdu wal minna mu ne kon wa Abi Hurayra mu ngi jëlee sayyidina wa mawlana Abu Hurayra al-hafiz ad-Dawsi radiyallahu anhu annahu qaala nee na anna rasulallahi bokk ne dawal yàlla li saa salaam nee na iyaakum maa ngi leen di moytandikuloo wa zann ak njort fa inna zann gis ne njort yu bari akzab njort yi akzabul xadiis ñoo gën a nar ci dàq ci wàllu ci waxtaan waaw jàpp rek man je pense que quoi yi waxtaanam yépp yaakaar naa on dirait que je suppose que voilà apparemment diw avait wala apparemment yooyu yépp ay kàcc la gën doon ay kat mu ne muttafaqun alayhi ah ah loolu al imaamul Buxaari imaam Muslim bokk nañ ko solo fiñ ko mujjee gis mooy fiñ la wax léegi hadis léegi euh, ñun ñu ngi cent soixante treize kon loolu koy na yàggul euh, yàggu boo xam ne tax nañu koy fàttaliwaat di ko tuddaat kon hadis bii lëkkaale ak suñu buntu bi na baabu an-nahyi an suuy ci gaawtu ñoom moo tax yeneen saa saa ne iyyaakum maa ngi leen di moytandikuloo wa zann ak njort ndax moom mooy akdabal hadith waaw bu dee nag darura bi imaam wax ne eh, an-nahy baabu nahy an zanni suu'i bil eh, muslimin min ghayri darura bu dee nag darura la comme liñ la waxoon sànq mooy ay soupçon yoo xam ne moom lañ am ci ay nit il faut lever les yoo xam ne dafa laal loo xam ne nga bàyyi leen bu jéey amee ci lay gën a garaaw loolu il faut essayer de lever loolu nag bu boobaa maa ubiha li darura yuqaddaru bi qadariha règle boobu mooy ñëw lépp loo xam ne dafa xaraam ci cosaan ñu permettre ko parce que loru moo tax parce que force majeure cas de force majeure moo tax dañ koy natt nag du rek dañ koy ubbi nag mu nekk boîte de Pandore indoor mooy jamono jooju nga ko soxlaa kese nga koy utiliser bu jàllee nag nga lever tous les yi nga doon espionné waa ji wala boog yéen état bi ngeen dindi ko waaye manu ngeen koo jàppe rek mu nekk léegi comme fii un jeu d'enfant boo xam ne ci ngeen di nekk moom daal la règle mooy espionner nit ñi loolu nag day xaram waaw mais bu soupçon amee loo xam ne bu ñu bàyyee amaana bu jéey amee dina gën a bu boobaa loolu lañ la ciy may te nag nga xam ni nga koy cadrer te li nga soxla kese ca ngay yem amul leneen loo xam ne amoon droit di ko diffuser koo xamante ne par exemple ñu jox exemple ngir mu leer waaw ndax bil misali yaqtadifu al maqaal la mbokku arab waaw ci joxe ay misaal da ci lay leere wax yi waaw mooy waajoo xam ne dañu koy soupçonné ne dafa bëgg rey monsieur ci nekk roi wala buur wala ki nga xam ne mooy président waaw du rek léegi ah service secret yi ñuy benn groupe de cinq personnes bu boobaa ñu am ay indice ay indice yoo xamante ne nee nañ gaa yi tëral nañ plan wala bëgg nañu am na benn autorité waxum nag kan na dëgg-dëgg bu mag ci réew mi bu bëgg assassiné bu boobaa doon euh, loolu dara déet dañuy topp affaire boobu ba xam bu boobaa ñun sous-écoute gaa yooyu day dagal mooy seen téléphone yi état bi man cee accéder ngir xool est loolu am na wala déet waaye sur le terrain bu dee mën nañ leen a surveiller de près sur le terrain am ñoo xam ne ñoo leen di topp di xool seeni dugg ak seeni génn loolu yi day mën a nekk mais ci cadre boobu bu boobaa bu ñu xoolee xool gisuñu ñooñu amuñu droit gis leneen par exemple que ne kenn ki de am na soxna waaye bu guddi jotee léeg-léeg mu taafantaloo ab séminaire ndeke ca coroba la jëm kooku amul droit di divulguer lool service yooyu amuñu droit dafa xaraam ci ñoom amuñu droit dafa xaraam ci ñoom bu boobaa ñu utiliser loolu parce que lañ leen mayoon ngir lële la woon buñ gisee leneen amuñu droit leneen loolu ñu koy feeñal te bu ñu tegee kii ba jamono joo xamante ne gis nañ ne amul dara luy dëggal loolee dañuy lebe lépp loo xam ne moom nañ defoon doon ko yëddoo gaa yi wala doon leen ko toppee dañ koy yëkkati bàyyi leen waaw xam ne kon kañu informé woon wala boo indice lañ amoon c'est pas avéré mooy ne ci terrain bi loolu dëgguwul du loo xamante ne luñ mën a jàpp la te ñooñu nag ñu bañ leen a sax inquiété loolu mooy li yoon waaye buñ koo def yoonu tool buñ nee nii rek nga mettre sous écoute ñëpp loolu daal mooy règle bi daanaka koo ko deful mooy da koo fàtte wala da jàpp ne tekkiwul dara loolu nag dafa xaram wal iyaadu wallahi wal iyaadu billah kon lii ak suñu lëkkaale bunt bi mu ngi noonu bu darura waralee loolu day dagat waaye nag comme li na règle bi wax rek yuqaddaru bi qadariha wallahu ta'ala a'lam